fi lbaabi raabi'i wa salaasiin ba'da al-mi'atayn wa 'an jaabirin radiyallaahu ta'aalaa 'anhu annahu qaala qaala rajul ayna ana yaa rasuulallaahi in qutiltu qaala fil janna fa alqaa tamaraatin kunna fii yadihi thumma qaatala hattaa qutila rawaahu muslimun rahimahullahu taala kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah di ñëwaat ak ñun fi ñu yem ci chapitre deux cent trente baabu fadlil jihad ci kitaabul jihad premier chapitre di wax ci ngëneelu jihad xare ci toolu yàlla ci yoonu yàlla euh, jataay bi ñu génn nag ci la ñu yemale tome cinquante bi parce que gudd voilà ci lañ koy yemale mooy xadis bi mujj woon gis mu doon xadis mille trois cent treize mu ne woon wa an abi qataadata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaama fihim xatiiban fa zakara anna al-jihaada fi sabiilillah wal iimaanu billahi afdalul a'maal walillahi alhamdu wal minna kon tey di yawmul arbi'aa le vingt et un Zul Qa'da non dul hijja voilà tabaski weeru tabaski mille quatre cent quarante six tombe yawmul arba'a mercredi euh, ci dix-huit juin ñu daal di ciy tàmbale amaana tomb bi euh, mu jeex ba mooy euh, lan jeex <laughs> mooy baabu fadlil jihaad yi mooy chapitre bii mais pas yeneen buntu yi ci tegu ci kitaabul jihaad déedéet voilà baabu fadlil jihaad yi bii lañ def deux walillahi alhamdu wal minna kon mu ne wa an Jaabir hadith mille trois cent quatorze mu ne wa an Jaabir radiyallahu anhu mu ne mu ngi jële Seydina Jaabir yal na borom bi daal di kontaan ci moom gërëm ko annahu qaala nee na rajul dafa am benn waay bu wax ne daal di laaj yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ayna ana waaye yonent salaatu salaam ayna ana waaw waaye leen saa salaam man fan laay ne in kutiltu bu dee dañ maa faat ci yoonu yàlla buñ ma faatee ci yoonu yàlla waaye yeneen mi alayhi salaatu salaam moo fan laay mujjee qaala yonent mi alayhi ne ko fil janna xanaa ajjana fa alqaa waaja daal di sànni waaw fa alqaa sànni tamaraatin ay tàndarma ay doomi tàndarma yoo xamante ne nii kunna fi yadi ñu ngi woon ci loxo moom la téye woon mu sànni leen ba mu déggee ne eh, man ndeke bu ma faatoo nii yonent saa sam nga ne àjjana laa jëm qaatala ginnaaw gi mu daal di xare hatta qutil ba ni nga xam ne la koy faate mu ne xadis bi rawaahu soloo na ko muslim al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri an-nisaburi rahmatullah alayhi hmm? eh, imaam an-Nawawi nag euh, dane rawahu Muslim pourtant hadith muttafaqun alayhi <laughs> la waaw xam naa da koo seetluwul parce que bu koo woon moom li muy def hadith bu nekk muttafaqun alayhi danaan muttafaqun alayhi mooy hadith boo xam ne al imaamu al Bukhari ak al imaamu Muslim Abul Husayn ñoo ko bokk solo hadith bi muttafaqun alayhi la mooy imaamul Bukhari ak imaam Muslim ñoom ñoo ko bokk te dinañ ko gis léegi kon léegi laaj bu njëkk bi moom nag rawaahu muslim la wax mu ne imaam muslim moo ko solo dëgg la waaye imaamul buxaari di sëriñam solo woon na ko léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom ñaar kon imaam muslim kese mi mu wax moo ko solo ñu ne déedéet wax nañ la ne imaam al buxaari yu rahimahullah solo na ko na ko noon seen sëriñ ñoom ñaar dal imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal na ko noon al imaam ahmad ibn shu'ayb an-nasaa'i rahmatullahi te riwaay imaam muslim bi rahmatullah dina euh, euh, bon imaam imaamu Nawawi rek lii rek la ci waaye euh, dina am luy wane ban xare la woon dëgg-dëgg la waaj yi waxoon loolu al comme que muslim la wax bon nañ jël imaam muslim bi mu wax ba pare après ñu xool li tax ñu ne la imaamul Buxaari ndax solo na xadiis bi al imaamu muslim wa Abul Husayn mu ngi ko ndi kitaabul imaara baabu mooy buntu bi ñuy gis fan yii buy lenn ci suraax yi def baabu subuutil janna li shahiid voilà. mooy xadis bi ci njëkk di ci buntu boobu am na nag xadis yoo xam ne jot nañu gis ko ci euh, gisoon nañ ci xadis Seydina Bara ibn Azib bi muy wax waa ji nga xam ne euh, dafa jóge ne le moom hmm, bokk ci Bani Nabi euh, ci Ansaar yi daal di seede tuuti seede yi daal di xare ba yonent bay su ko xare yonent saa saam ne amila hada yasiran wa ujira kasiira ne kii de moom jëf na lu néew waaye nag daal di nees koy fay lu bare bare bare bare bare comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon xadis mille trois cent dix ci buntu bi après xadis bii ñi ñu nekk nii la ko indi woon mu ne a Sa'id ibn Amr al-Ash'asi al imaamu Muslim rahimahullah mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Sa'id ibn Amr al-Ash'asi di Sa'id ibn Amr ibn Sahl ibn Ishaq ibn Muhammad ibn al-Ash'ath ibn al-Kindi al-Ash'athi moo tax mooy al-Ash'ath ibn Qays ah, ah, ah, moom moom mooy kii wam moo tax ñu am ko al-Ash'athi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom mii nag mu ngi génn àddina li nga xam ne mooy deux cent trente rahmatullahi alayhi qaala mu ne non wa Suwayd ibn Sa'id waaw haddathana Sa'id ibn Amr al-Ash'athi wa Suwayd ibn Sa'id ak beneen sëriñam bi Suwayd ibn Sa'id di Suwayd ibn Sa'id ibn Sahl ibn Shahriyar al-Harawi al-Anbari Abu Muhammad al-Hadathani rahimahullahu ta'ala moom nag mooy génn àddina la deux cent quarante centenaire la woon ndax mu ngi génn àddina cent quarante génn àddina deux cent quarante loolu mooy li gën a siiw wallahu ta'ala a'lam léegi moom ñoom ñaar mu ne wal lafdu li Sa'id mu ne waaye kàddu yi may indi fii nag sama sëriñ bi ma njëkk a wax man imaam Muslim di Sa'id ibn Amr al-Ash'athi moo ko wax léegi ñoom ñaar mu ne ñu ne kon wal lafdu li Sa'id ah qaala mu ne kon Sa'id ne akhbarana Sufyaan mu ne xabaare nañu Sufyaan di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaahum Abu Muhammad al-Kuufi waaye Makki la woon rahimahullah gane àddina cent sept génn àddina cent quatre-vingt-dix-huit rahmatullah alayhi ne woon imaamu waa ahlul Hijaaz moom ak imaamu Maalik rahmatullahi alayhima an Amrin ah, mu jële ci Amr muy Amr ibn Diinaar al-Makki Abu Muhammad al-Asram al-Jumahi rahimahullahu taala mawlaahum génn àddina li nga xam ne mooy cent vingt-six rahmatullahi alayhi sami'a mu ne dégg na jaabiran di jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram ibn Sa'laba ñu ngi doon wax baayam fan yee ibn Sa'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah ñi ne Abu Abdirrahman ñi ne Abu Muhammad waxoon naa la moom dañu wute lu bari kañ la génn am ñu ne 68 comme at bi Mawlana Ibn Abbas génn àddina am ñu ne mukk 72 am ñu ne 73 am ñu ne 77 am ñu ne 78 am ñu ne 79 am ñu ne 80 am ñu ne sax ta'ala anhu moom Seydina Jaabir yaqulu mu naan qaala rajulun mu ne qaala rajulun ayna ana ya rasulullah in qutilt voilà <laughs> qaala fil janna fa alqaa tamaratin kunna fi yadihi thumma qaatal hatta qutil léegi imaam muslim kon lii la imaamu Nawawi yam imaam muslim dajee dañ ne wa fii hadiisi Suwayd kanta sama ñaareelu sëriñ li nga xam ne ay kàddoom andiwuma ko moom nag dane qaala foofu moom moom bi mu koy nettal li mu ko nettal dane qaala rajulun benn waaye nee na lin nabi sallallahu alayhi wasallam yawma Uhudin voilà moom foofu dane benn waaye dafa wax yonent bay saa saam bésub Uhud bésub Uhud nag du ab mooy eh, da ngay dem ca montagne ba taxaw benn bés ne bés bii mooy bésub Uhud déedéet <laughs> muy chaîne montagne bu ngand la waaw bu yaatoo yaatoo yaatu nga xam ne foo nekk ci Medina daanaka di ko xaw a gis xanaa léegi tabax yu bari yi voilà muy Uhud nga xam ne jabalun yuhibbuna wa nuhibbu yonent bay saa saam nee na Uhud de montagne la boo xamante ne nii daf ñoo sopp ñu sopp ko Euh, bon dañu tax ñu tudde ko Uhud borom xam-xam yi am na ñu ci wax am nañu ne parce que li mu nekk ab càppaaculli ci ni mel côté boobu moom kese moo ci mel noonu Uhud nekk montagne boo xam ne bu yonent bi sallallahu alayhi euh, daal di woon kii loolu la voilà soppoon lool waaw moo bu doon génnoon voyage yi ba ñëw ba seen Uhud noonu seen kii Médina yi da nga koy gis muy jubilé kontaan <laughs> alayhi salaatu wassalaam kon gis nga fii kon nee na ci hadiisu Suwayd bi waa ji day rahimahullah euh, euh, waa joojee wax yeneen saa salaam radiyallahu anhu mooy yawma Uhud la woon. Kanta léegi kay xool imaamul Bukhari ma ne imaamul kii tudd ko waaye moom it solo na ko al imaamul haafizul Bukhari yu kitaabul maghaazi baabu ghazwati Uhudin voilà moom foofu la ko nii. kitaabul maghaazi baabu ghazwat Uhud mu ne haddathana Abdullah ibn Muhammad mu ne nettali suñu sëriñ da Abdullah ibn Muhammad gis nañ ko fan yi muy al-Musnidi Abdullah ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Ja'far ibn al-Yaman Akhnas ibn Khunays al-Ju'fi Abu Ja'far al-Bukhari yu siiwe woon ci al-Musnad yi génn àddina la 229 rahmatullah alayhi dëkkoon Bukhara comme imaamul Bukhari rahmatullah alayhima qaala mu ne haddathana Sufyan mu nekk ñu nekk mooy Sufyan mooy biñ gis sànq ibn Abi ibn Uyayna ibn Abi Imran rahimahullah an Amr mooy ibn Dinar gis nañ leen sànq ci riwaaya Imam Muslim sami'a Jabir annahu sami'a Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma qaala qaala rajulun linnabi sallallahu alayhi wa sallam yawma uhudin gis na fii moom ah ñëw ci biir kii bi waaw comme bu Suwayd bi benn waaye dafa wax radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam bisul Uhud ara'ayta in qutiltu fa ayna ana qaala fil janna fa alqaa tamaratin fi yadi thumma qaatala hatta qutila kon mu ngi nii kon gis nga te imaamu Ahmad it noonu la ko indi qaala rajulun yawma Uhudin qaala rajulun yawma Uhudin li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam imaam an-Nasaa'i it noonu la qaala rajulun yawma Uhud ara'ayta in qutiltu fi sabilillah fa ayna ana qaala fil janna fa alqaata malaatin fi yadi ba nim jeexe kon hadith euh, bi kon loolu moo tax ñu ne la hadith bi muttafaqun alayhi la mooy al imaamu al Buxaari yi comme niñ la ko waxe nii noonu la ko ëndee léegi xadiis bii nii ana ginnaaw taxriij bi euh, lëkkaale bi nga xam ne moo nekk ak suñu bunt bi nga xam ne lañ nekk di wax baabu fadl shahid di chapitre deux cent trente-quatre alhamdulillah ñu ne la lëkkaaleem mooy kene nekk faatu ci yoonu toolu xare ngëneelam ngir yàlla mooy yow sa jaza mooy àjjana voilà te hal jazaa'ul ihsaani illal ihsaan la borom wax ndax payub jëf ju rafet lool ndax payam nekkul lu lu rafet lool di aljana aha kay yonent bay saa saam waa ji laaj ko waa wees ma faatee waaw yonent saa saam xam dëggu gi dëggu ci boppam mu ne ko fil janna ajjana nga jëm waaw mu sànni tàndarma yam yoroon nekkoon ci loxoom ah, daal di xare ba ni nga xam ne ci la koy faate allah allah voilà euh, léegi nag xadis bii nii imam an-Nawawi indi fii moo xadis bi ci tegu dañoo niroo mais beneen saaba moo ko nettali muy xadis yi na Anas bi nga xamante ne nii waxoon nañ la ko fi tuddaloon na koo waxoon nañ la dina ñëw euh, moo tax lenn ci boroom xam-xam yi daal di wax léegi nit ñuy def foog naa nañ ci boole xadiis bi ndax ñoom ñaar ñoo niroo nañ leen boole après nag tax nga xool nag bu boobaa ci ngay gën gis lu tax ñenn ñi daal di ne xadiis bi bon même waa ji nii nga xam ne moom la wax qaala rajulun que ne mooy waa ji waa ji nekk ci xadiis bi nga xam ne moom lañ war a gis nii muy xadiis Seydina Anas ibnu Malikin imaamu eh, eh, eh, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu voilà léegi hadis na nag bu gudd ah. voilà kon nañ ko jël al imaamu al xaafizu Nawawi bu ko defee jàngat yi ñu boole leen rahmatullah alayhi ndax dañoo niroo ñoo niroo ba moo tax lenn ci borom xam-xam yi daal di jàpp ne hadis bi. ak bi ci toogu nii benn la benn nit ki lay wax en tout cas même bu dee ñaari xadiis la ndax bee Seydina biñ génn Seydina Jaabir la bi Seydina Anas ibnu Malik radiyallahu anhu kon daal xadiis mille trois cent quinze mu ne waan Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala intalaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu hatta sabaqul mushrikiina ila Badr وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله تعالى عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم maa yaxmiluka ala qawlika baxin baxin qaal laa wallahi ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallama illaa rajaata an akuna min ahliha qaal fa innaka min ahliha fa axraja tamaratin min qaraniha fa jacala yaakulu minhunna summa qaal la in ana haytu hatta akula tamarati hadihi innaha la hayatun tawila farama bima kana maahu min altamri thumma qatalahum hatta qutil rawahu muslimun rahimahullahu ta'ala alqaran bifathil qaa'i warraa huwa ja'batun huwa ja'batun nushab huwa ja'batun nushab voilà <laughs> léegi kon al imaamu daal di ñuy beneen xadiis boo xamante ne nii moom ki ñu génne moom dañoo niroo lool lool lool lool lool lool waaw ah dañoo niroo niroo niroo niroo niroo niroo son waaw loolu moo tax ba li nga xamante ne nii euh, euh, lenn comme liñ la wax léegi niñ koy gise après daal di ci ci borom xam-xam yi ne bon bon waaye hadith bi moom luñ génne benn la quoi waaw léegi mu ne kon waan Anas hadith trois cent quinze mu ne mu ngi jëli Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne intalaqa wëy na dem rasulullahi ndawal yàlla li xadiis bi nag gën a guddul yi bu ñuy gis ci taxriij bi dinañ ko gis léegi insha allah mooy imaamu Nawawi dafa dagg côté bi nga xam ne moo ko soxal te bii nag li mu wax ne im rawaahul Buxaari an Muslim mooy imaam Muslim imaamul Buxaari soloowu ko imaam Muslim moo ko soloo wal amru kadalik bële nag Euh, imaamu Nasaki euh, al-Bukhari solo woon na ko même bu dee na rawaahu Muslim kese mu ne yeneen tubaab saa saam dafa wëy dem ak saxaabaan yi hatta sabaqul mushrikiina ilaa Badr ba ni ñuy jiite jiite ñi nga xam ne mooy yéefaru Quraysh yi ñoom Abu Jahl la ilaa Badrin ca ndox ba nga xam ne teen ba nga xam ne mooy Badr waaw lii mu ngi wax waqaatul euh, Badru Badru qitaalin Badru xarega waaw. mooy fi l'islam njëkk laaleeg kuffaar yi ci lu leer naññ ñu nërmeel fa naq fa banu ñoom Abu Jahl nag ñoom àndaloon ca ban ba waaw loolu nag xare boobu la lay wax ne la yonent way saa saam bi mu leen déggee mooy njëggum Abu Sufyaan ba mu génn doon ko kar far gaa yi daal di rëcc <laughs> ah bañ nekk ba Badar noonee dafa jiitu mushrikuuna da dégg na ne waa Quraysh génn nañ waaw ba Abu Sufyaan ba mbir yi leerul dafa yónnee ndaw waaw muy dom dom mi nga xam ne moom gu mën a cinéma la moom <laughs> waaw waaw mi ne woon la Quraysh al-latimata al-latima <laughs> waaw <laughs> waaw léegi euh, bi nga xamante ne nag noonu la demee yonent way saa jiitu leen nag ci teenu Badar yi xam na ne gaay dañuy ñëw Abu Jahlin ba nga xam ne ci lañ nekk ci yoon wi ndaw Abu Sufyaan bi ñëw ne ko ah Abu Sufyaan nee na yàlla rëccal na suñu njëgg mi man ngeen dëpp mu ne wallahi la la narja waaw wallahi la narja waaw dara lañ dul rëcc dara lañ dul lañ lañ dul dellu laa wax dara waaw yónnoon na Damdam ibn Amr al-Ghifari mu ñëw naan ñu al-Latimata al-Latima ñu génn waajal Abu Jahl kaana yastanfiru naas di wër ci kilifaay Quraysh yi naan leen jóg leen liñ naan mbéyum borom mbéyum kanam borom koy fajal boppam te nag ah Muhammad nii sallallahu alayhi wasallam nous a longtemps provoqué nag waaw. ah ba ba wax waay ne woon hadihi harbun la xasaarata fiha <laughs> kenn ci kilifa Quraysh yi ne lii de xare la boo xamante ne mooy xare saa perte ngi nii ay way jële <laughs> waaw kàngam yeeg kilifa yi génn ba mu des Abu Lahab ndax daa amoon lu ko empêché biñ ñëwee ba foofu loolu nag lay wax yeneen saa salaam nag jiitu leen ci ndox ma ca Badar ca teen ya occuper les pla les places les places stratégiques ci ci ci ci bërëb bi waaw moom la naan intalaqa wëy na daal di dem rasulullah ndawal yàlla saa sa wa ashaabu wa sahaba mi radiyallahu anhum hatta sabaqul mushrikiin ba ni nga xam ne ci lañuy ñuy jiitee jiitoo mushrikuuna quraysh yi ila badrin ca badar wa jaa léegi nag mushrikuuna yi nag daal di fëll ne le après <laughs> daal di agsi fa qaala rasulullah sallallahu lii mooy bi nga xam ne ci la ñu taxaw ñaari kuréel yi jàmmaarloo laata xare bi commencé nee na yenente may saa saam ne laa yuqaddimanna ahadun minkum ila shay'in bu kenn ci di avancer di teg benn acte di def dara tey il ila ci dara xatta lu dul na man yeneen saa salam ma nekk ana duuna mooy ma nekk digganteem ak jëf jëm war a mooy na am digal ba pare bu fi def dara lulul naa ko yëg man rasulullah sallallahu alayhi wasallam te na xaar ma joxe leen digal ci lépp lu ngeen nar a def tey waaw allahu akbar waaw bu kenn di jëf benn jëf ludul ma nekk diggante waaja ak la mu bëgg a jëf mooy ma am na ci am digal wala ba ma wax ko waaw léegi nag loolu la leen jox comme instruction ñëpp rek teg defar sàppe yi waaw léegi nag fokk danal mushrikuun léegi mooy ñaari kuréel yi jàmmaarloo mushrikuuna yi di jege si fekk bon lii nii c'était après bi nga xam ne ci la ñu rey ñi defoon corps bi waaw parce que loolu waxu ko fii mais loolu la mooy xare bi keroog ah al aswad la njëkk a rey mu nekkoon kaana insanan sharisa nit la woon ku yées ah, ay ay ay ay jikko moo ñëw xam nga kooku li li Seydina Anas na yoneen saa saram da leen a jiitu ci place stratégique yi mooy foofu comme que ay teen ñu waajal yi nga xamante ne jël ak bàyyi benn teen seen gannaaw yeneen yëpp ñu fatt ko daal di duy seen yëpp yi nga xam ne dañ ko soxla ndox nga xam ne musrikuuna yi waa Quraysh bu ñu ñëwee ñoom bu ñu am ndox <laughs> waaw léegi nag musrikuuna yi ñëw di seet ndox foofu gisuñu al ne teen bi nekk seen gannaaw ñoom jullit ñi par force falaay dem naan waaw waaw muy jaay jëriee bi mu demee bay jege Seydina Hamza daal di génn radiyallahu anhu daal di koy dab waaw bi mu jegee teen bi mu daal di cor tànk bi tël sa waay wadd waaye malgré ça muy dargu ne par force wat gi mu wat ci dëkk na mu waa Quraysh ñee ne dina war na ci yàlla ne dina naan ci seen bi dina ko def muy dar bu dugg ci naan sëy naa Hamza daal di koy dóor beneen daal di koy jàkkale kay mooy ci njëkk a rey keroog Badar mooy ki nga xamante ne nii mooy euh, ki nga xam ne ci yéefar yi ak ci ñëpp sax mooy al aswad mi nga xam ne mu yées la al insaanu sharif alayhi min allahi ma yastahiq bi loolu amee nag après ci la Utbatu ibn Rabi'a génn wax li ñu waxoon fan yee ñu ngi ko doon fàttali daal di génne frère am di Shaybat ibn Rabi'a mu nekk ci wetam mu génne doomam di euh, euh, al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a biñ génnee noonu ne de ndax xare yi léeg-léeg dañ ko doon commencé birage mooy li nga xam ne mooy léewaatoo corps à kenn ak kenn waaw face ay face à face ñëpp kuréel yëpp taxaw ñu xool gaa yi tàmbalee lool ana la mooy lancement bee ngoog film baa ngi ñëw ci kat li génnee nag rek ay jeunes ci waa Lamsaar daal di génn ñetti góor ay ay usud ay gaynde daal di taxaw seen kanam comme que dañoo kawule woon xàmmeewuñu mu ne leen yéenay ñan manantum Utba ibn Rabi'a di bàyyu Hind ne manantum yéenay ñan gaa yooyee ci waa lamsaar ne ñun ay nit lañ min al lamsaar ci lamsaarullahi wa rasuulihi alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum loolu mooy lan ñun ci waa lamsaar lañ bokk muy waa ahlul madina madinatu rasulillah ala saakini afdalu salaatu wassalaam Utba ne leen akfaa'un kiraam waaw minimiser wu leen de mu ne yéen ay nawla yu tedd ngeen waaye nag da ñun tey dañoo bëgg xare bi ñun waa Quraysh suñu mbokk yi jóge Quraysh Makka zaadahallahu sharafa daal di ñëw ci seen biir yéen di fi indi loo xamante ne moo takkale suñu suñu mbokkoo yeeg lépp indi fi lu kenn xamul nooñu lañ bëgg a tey laaleeg ñoom d'abord kon nag dellu leen waaye ñoom duñu dellu parce que Utba wax yonent bi sallallahu alayhi lañuy déglu Utba bi mu waxeek ñoom mu yuuxu sa kaw yaa Muhammad akhrij lana akfaa'ana min qawmina waaw waaw ne yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ñu bëgg mooy akhrij nga génne ñu akfaa'ana suñuy nawle min qawmina te bokk ci suñuy ñoon ñun ñëpp ñuy sëtu Qusay ibn Kilab bokk ci waa Quraysh ñooñu lañ bëgg laay la waaye du waa Ansaar yi waaw yonent bi alayhi salaatu salaam ne irji'u ne leen ay ba léegi yéen ñooñu ci waa Quraysh dellu waa Ansaar dellu si leen ñëw leen ci lañu ñoom door ndigal la jub na ñu door a dellu waaw daal di def demi tour bi loolu xewee nag <laughs> ah yonent bi alayhi salaatu salaam nag di tànn les généraux waaw mu ne qum yaa Hamza qum ya Ubayda ibn al-Harith qum ya Ali radiyallahu anil waxoon nañ ko fan yee ñu ngi ko doon wax waaw ne yeneen bay saa saa bokkul ak ñi nga xam ne ci front bi duñ fa nekk mukk fa muy tànge ak fa lëgëy ba newee waaw seen non seulement ñu fa ne mais seen dara lu leen takk du leen du fa ne du seen doom du seen dara yonent bay saa saa masuñoo jàngal loolu bu xewee lu ñu sos la ci ginnaawam ci ñi nga xam ne ñooy woote woone ñoo ko fi toogal wala ñenn ñi nga xam ne ñooy doxale noon te naan ñoo ko fi toogal waaye du lu ñu roye ci moom salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne qum ya Hamza kan bàyyi ci xam di rakku baayam qum ya Ubayda ibn al-Harith jógal yow Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib nekk koo xam ne cousin wam la waaw ne qum ya Ali jógal yow ali kan di doomu bayti xam di ali ibn abi talib asadullah al-ghalibi radiyallahu anil jami' léegi biñ dajee ci gàttal comme ni ko ñëpp xamee ñu faagaagal ni mu gën a gaawe mooy kuffaaru Quraysh muy muy Utba Shayba ak al-Walid ibn Utba ñu daal di leen naqal seen ban foofu ñu njëkk a faatu léegi nag bi loolu amee ba pare nag ci la lii xew waaw kay waa Quraysh ne kat dee nañ ci ñoom ñoom pirip dañu ne pirip ñu ñàkk kat te ñàkkul n'importe qui am ah, aswad moom ku ku ku ñàkk solo la mais Utba Shayba al-Walid ñooñu ay kilifa lañ surtout Utba moo doon shaykh Quraysh di bàyyi ñoom Hind <laughs> ma kaana li abi min sabri wala axi wala axi ma kaana li ah, la Hind doon abi man abi min sabri wala axi wa ibna wa ibnahu wa ammi shafayta sadri shafayta sadri <laughs> wa wafayta nadri fa shukru wahshiyin alayhi umri hatta tarimma a'zumi fi qabri mooy mooy Uyayna ba muy bi muy tagg Wahshi quoi ndax Wahshi moo ko may keroog Uhud li nga xam ne mooy mu jël revanche bu baayam voilà loolu mooy loolu la doon wax nahnu jazaynaakum bi yawmi badri wal harbu ba'da al harbi zaatu su'ri waaw maa kaana lii an utbata min sabri wala axi wa ammihi wa bakri shaqayta non shafayta nafsi wa qadayta nadri shafayta wahshiyyun ghalila sadri fa shukru wahshiyyin alayya umri hatta tarma a'zumi fi qabri loolu la Hind bint Utba doon wax keroog Uhud waaye newuñu Uhud ah, nahnu bi Badr <laughs> ndax bàyyam yi lañu reyoon waaw lim naan man manuma nekk ci di muñ ci loo xamante ne nii li ñu def baayam sama baay nekkuma di ko muñ quoi waaye sama doom parce que doomam dañ koo rey tamit muy Hanzala di doomu Abu Sufyan keroog dañ koo ajji Badar ba pare rey baayam moom mooy Uqbatu ibn Rabi'a rey rakku baayam di buy baay tëxam muy kii euh, Shayba waaye rey ki nga xam ne mooy frère am di Utba ibn euh, al-Walid loolu nag moo ko metti woon moom Hind bint Utba ne nag ki leen ko teg kenn ku dul Hamza ibn Abdul Muttalib kon nag il faut revanche yaa revanche qum yaa revanche kon ñii nii loolu nag amee ci la nag yonent bay saasaam xew-xew bii Seydina Jaabir di wax am waaw ci la leen yonent bay saasaam ne laa yuqaddimanna ahadun minkum ila shay'in hatta akuna ana duna waaw Abdullah parce loolu xam nga loolu day galvaniser jullit ñi yow nee nañ Philippe ñu rey quatre personnes ci waa Quraysh xam nga loolu da leen di yokku cawarte saway mais yonent saa nag daal di leen dalal bu fi kenn njëkk a def dara wala di yëkkati dara di def lu dul ma nekk digganteem ak la mu bëgg a def waaw fa danal mushrikuun mushrikuun yi nag daal di jege si fa qaala rasulullah ndawal yàlla li saa nag wax fa booba ne mooy mushrikuun yi nag après nag ñuy avancer nag di ñëw di jege ci jullit ñi waaw Abu Jahlin à leur tête moo leen jiite woon waaw <laughs> moom itam keroog la doon wax naan <coughs> yaa qawm <laughs> waaw fekk bi leen Suraaqa daal di Iblis la woon jëloon forme Suraaqa daal di leen trahir parce que bi mu gisee malaaka yi di wàcc Seydina Jibril Seydina Mikaayil way Seydina Israafil moom malakun azim moom malaaka bu mag la boo xam ne xarewul waaye mu ngi surveiller yushahidul qital eh Iblis naka la gis Seydina Jibril rek ne daal di tiit jàpp ne yii non tey moom bu ma fi taxawee damay dee fekk mu ngi téye loxo ci nga xam ne jëloon forme Suraqatu ibn Malik ibn Ju'shum sayyidu bani al-Mudliji radiyallahu anhu temps yooyu tuubagul woon jàpp ci loxo frère Abu Jahl bi daal Haaris ibn Hisham bi waxtaan ak moom waaye ñu gisee Seydina Jibril waaye da du loxo bi alxaaris di ko téye rek mu daal di koy sakk ci dënn bi tëll waaye yow sa waaye kay mu daw tiit naan allahumma ahdaka borom bi sa sa digga bëgg ma digoon ne dig ma fi bàyyi ilaa yawmi yub'athun laa la doon ñaan nga ne ma ilaa yawmil maqtil ma'lum ay borom bi maa ngi lay fàttali sa dig boobu waaye bu ma rey tey daal di daw ba tab bi biir géej moom iblisul la'in <laughs> léegi aw Abu Jahl nag ne ne leen nag laa la ha laa yadurrukum xizlaanu Suraaqa fa innahu kaana ala maw'idin ma'a Muhammadin waaw wala kaana ala mi'aadin ma'a Muhammadin waaw waaw waaye tamit wala yadurrannakum qatla Shayba mooy nga Utba ñi faat jota faat fa innahum qad ajalu waaw <laughs> Abu Jahl xam ne bu deful trop gis nga bu reprendre les choses en main tey mu garaaw parce que quand même ah yi ci ñun la de mais waguñ dara ñu daal dañuy commencer fat mel ni ni ñuy witte ay ay ay ay ay mbokk ci tool bi ah! <laughs> lii dina yéeme Abu Jahl daal di nag ngir reprendre la main ne leen samay ñooñ def discours ci kaw bu mu leen metti bu mu leen lor gàcceel gi ñu Suraaqa daal di gàcceel tey waaw parce que Iblis la mais dañoo foogoon ne Suraaqa la sayyidu bani Kinaana waaw bi kilifaay waa banu Kinaana waaw bu mu leen gàcceel gi mu ñu gàcceel mooy trahir ñu joxoon ñu kàddoon ne dinañu jàppale ñëw ba ci xare bi ñii mu daal di dem yoonam lool bu mu leen lool waaye it bu mu leen désespéré woon le fait ñu faat ki nga xam ne mooy ba Shayba ak al waaw dañoo xaw a yàkkamte rek dañoo def manque de prudence a tax ñu faat leen waaw <laughs> waaw après wax ko waxi waxi kàccooram yooyu waxi naram yooyu naan maa yankamul harbu shamusu minni basilu amayni shadidu ah basilu amayni <laughs> ah hadithu sinni li misli hadha wala def nii ummi Abu Jahl ni kàcc ne xare nu tar tar tar du def effet man Abu Jahlin yéen xanaa xamu ngeen bala maa gën a mën a bala maa gën a man a xare situation yu compliquée <laughs> ma nekk comme gëneen gu ndaw googu nekk ci diggu dooleem waaw di bajantu noonu laa mel man Abu Jahl xanaa yëru ngeen ne situation yu grave lii ma ñëw génn ci gaa yi looloo tax sama ndey daal di may jur indi ma àddina loolu la ma fii sama ndey indee loolu laa fi juddoo ngir di di génn gaa yi ci situation yu difficile yi tey ngeen xam <laughs> kaj ci kat kazab Abu Jahl ba pare ne nay ñaan <laughs> naan allahumma waaw aqta'na lirrahim wa ta'ala bima la na'rif fa'inhu al-ghadiya Abu Jahl al-mal'un na day day day day day day day day ñaan koy ñaanu Abu Jahl lu muy jariñ tus mu naan borom bi tabaaraka wa ta'ala ki ñu dàq dog mbokk mooy digganteem ak Yonent saa saam lay wax ki dàq dog mbokk ci ñun ñaar dàq fee indi loo xam ne lu ñu xamul la yal na nga ko euh, euh, euh, yal na ko alak tey <laughs> waaw ndeke borom bi wàcc in tastaftihu faqad jaakumul fath ba ni mu jeexee kon ginnaaw loolu la woon mu ne leen kon laa yuqaddimanna ahadun minkum ila shay'in hatta akuna ana duna waaw mu wax leen instruction yooyu bu kenn di jiital di def dala lu ma nekk digganteeg la mu bëgga a fadana al mushrikuun léegi nag bokkaalekat yi di ñoom abu jahlin armée Quraysh bi di jege jullit ñi fa qaala rasulullah ndawal yàlla li saa salaam tamit di wax ak ñoom ngir gin leen a sonn mu ne leen qumu ila jannatin arduha as-samaawaatu wal ard mu ne leen qumu jóg leen ila jannatin jëm ci ay ajjana yoo xam ne arduha mooy largeur bi as-samawati wal mooy diggante asamaan yeeg suuf yi te lool mooy benn ajjana kese boo xamante ne bu benn nit di am waaw waaw te ka gën a tuuti la ca ajjana dina am fukk yoo xam ne yu toll ni suuf si waaw allahu akbar kon qumu jóg leen ila janna ci aljana joo xam ne arduha largeur bi as-samawati wal ard mooy asamaan yeeg suuf yi waaw bi yonent bay saata waxee lool qaala mu ne yaqulu Umayr ibn al-Humam al-Ansari benn saxaaba bokk ci waa Ansaar buñ naan Umayr di doomu al Abdullah al-Humam bokkoon ci ko ne yaa rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nga ne lan jannatun arduha as-samaawaatu joo xam ne largeur bi rek mooy asamaan yeeg suuf qaala naam yeneen bay saa saa ne ko waawoo qaala mu ne baxin baxin muy eh, kaddu goo xam ne nit ki da koy wax buy puukarewu ak bu gërëmee mbir di puukarew yonent bay saa saam nag ne ko maa xamalaka ana lan moo la yen ah maa yaxmiluka ala qawlika baxin baxin waaw